baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaaluu wahum fiiha yaxtasimuun kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii foofu lañu waroon jël ci jataay bi ñu génn kon gisoon nañu li nga xamante ne nii moom la doon nettali keroog yowmal qiyaam bi nga xamante ne nii du fa jariñ li nga xam ne mooy alal ak doom lu dul koo xam ne dafa dikkal borom bi tabaaraka wa taala ak xol boo xam ne day sell daal di set ci lépp lu dul moom borom bi tabaaraka wa taala ñu jógal àjjana ngir ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaye feeñal safaraaw jaxiim ngir ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñu beew ñi bañ fa nekkee nag di xuloo mooy xuloo ba nag la suñu boroom di nettali fii diggante ña nga xam ne lañ doon jaamu xërëm ak ña nga xam ne seen kilifa yi leen dugaloon ñay war a dem safara wal iyaadu billah ak ña nga xam ne seen al toppe ak seen xërëm ya ñuy xuloon ak ñu boroom ne kon fa lañ leen di sànni dugal leen fa ba mbooloo fa kub ki bu fiihaa ñu daldi leen fay sànni ay mbooloo dëpp seen xar kanam yi hum wal gaawun ak ñoom ak ñeneen ñi beew ñu mel ni ñoom ci shaytaane yi ak seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen doon beewloo wa junuudu iblis ak ñi nga xamante ne ñooy soldaaru iblis yi ci jinne yeek nit ñi ginoon a bon ci ñoom ajma'una mbooloom seen fii lañu yemoon nag ñu war a jël nag li ci tegu mu ne xaalu ba ñu fa newee nag ñu dugal leen ñoom ñépp ci biir nag xaalu ñu ngay wax wahum fiiha te ñu nga ca biir jaxim ca biir safara yaxtasimuuna ñu ngay xuloo tallaahi ñenn ñi di wax ñeneen ñi naan neen tallaahi wat nañ ko ci borom bi tabaaraka wa taala in naa ñun daal ndeke nekkuñu woon ca kaw suuf lu dul ne la fii dalaalin mubiin ñun daal ndekete ci cànkute gu méttee métti te leer gu leer leer lañ ñëwoon id fàttaleku leen yéen suñu kilifa yi yéen shaytaane yi yow iblis ak sa gaa yi waaye suñu kilifa yi ci nit ñi ñu doon sànk wal toppe yow koy wax ak dungur ya de ginaaru ya ñu naan leen il fàttaliku ngeen ca kaw suuf nu sawwiikum lañ leen doon yemale bi rabbil alamin di leen yemaleeg borom bi tabaaraka wa taala di leen bokkaaleeg moom ngeen ne woon xiim toog doon ñu wax ni nii la di ñu ci encouragé wana adallana te tey nag kenn sànku ñu nag illal mujrimuna lu dul way jomb ñaa jaamu ñii suñu kilifa yi ci jinne yi ñoom ñii shaytaane yu mag yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñu gën a waaye it ñi nga xam ne ñoo mel ni ñoom ci nit ñi fama lana xool leen léegi nag altoppe yi ñooy wax di kaas mer ndax xam nañ ne foo xam ne nag rëccu jaratul luñ dara ñu naan fama lana min shafi'in léegi ñu nag yéen ak kilifa yu yéeg seytaane yi ñun yépp ci yem fama naa tey de amuñu min shafi'in waaw jullit ñi gis nañ jullit ñi ñoom lañ ko waxe woon rek nañ leen ko doon waxe ca àllaa ca àddina ñu doon wax ne amul ñoom am nañ ñu leen ràmm mooy ñañ ci war a ràmm am nañu leen ràmm ba ñu nga àjjana ñun nag ñu ngi nii dugg fii biir safara biir jahim gi fama lanaa amuñu min shafi'in amuñu sax ñoo xam ne dinañu def intersection ñu ñëw tinuñu ba borom bi jéggal ñu wala génn ñu ci suñu bugal yi wala sadiqin te tamit amuñu benn xarit boo xamante ne nii bu bu bu yittewoo suñu mbir la te nekk suñu copain keuse boo xamante ni bu ñu sopp lool boo xam ne tey mën nañoo génne fii amuñu ko kon nag lii lépp nag day wane ne kon yii nii ñoom ñu ne ñun dañ koo ñàkk tax ñu ne fii mooy ne kon jullit ñi ku ci am lii ñu mel nii mën nañ laa rambu falaw la léegi nag ñu nga fa ca safara ba léegi di wax falawlaa waay waay aka neexoon la na an na la naa karra ñuy rëccu nag naan waay aka neexoon ñu amoon gennu dellu rek mooy dellu fan àddina ba man faa def lu baax fanakuna waat naa ne bu boobaa de dinañu bokk minal mu'miniin bu ko defee bu ñu amoon ak dellu foofu fële dinañu rëccu de xam ngeen ne yéen ñii cànk ngeen ñu sànk bañ mujj safara nii bu ñu amoon dellu fële ci àddina di dinañu bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy woy ngëm yàlla yi de inna fi daalika suñu boroom nag inna fi daalika nekk na ci lool yi ma leen lii nii ma leen nettali nii la aayatan màndarga buy wane yi nga xamante ne mooy laaya yàlla yi daal moo jër a gëm ku koy weddi bàyyil ba ëllëg ngir ñun nag wax nañ ñu ko fii bi ñuy dund ndax dañuy topp suñu bànneex ak topp kilifa yoo xam ne teguñu ci yoon lu dul ñoom li tuuti seen gémmiñ gi mooy seeni bakkan kese la ñuy topp est-ce que ñooñu lañuy ñuy topp ñu ñuy sànk di ñu réeral ba ëllëg ñuy rëccu buñ bañee rëccu nañ tàmbali léegi wolof njaay nee na xoddeeku ba ngay ami tànk laa wax bala ngay lakkale mu ne wa maa kaana te nekkul aksaruhum li ëpp ci ñoom yéefér yooyu nekk safara aksaruhum li ëpp ci ñoom waaye yéefér yi nekk ci suuf ñu leen di woo ñu ëpp ci ñoom mu'miniina ñu ëpp ci ñoom gëmuñu lii may ma nettali fii de mooy waa kaw suuf alquraana ngii di leen ko wax waaye bari na ñi nekk ci kaw suuf li ëpp ci ñoom ñoom nekkuñu mu'miniina nekk ñoo xamante ne nii way ngëm yàlla lañ de wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa boroom yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam la huwa al azizu rahim waat naa ne mooy ki nga xamante ne mooy al azizu mooy ki noot ci nguuram mooy ki am sañ-sañu damit mbugal yéeféri comme nii mu ko nettaleeg shaytaane yeeg seen kilifa yi ak seen al toppe yi ar rahim waaye mooy ki nga xamante ne moom la yërmandeem yaatu te noonu la yërëme ñi nga xam ne ñoom la ndëkk njëkk tudd sa kaw ñuy dañuy jegeñal àjjana ji ngir ñoom mooy nettali beneen nettali ginnaaw nettali seydinaa ibrahim bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la doon nettali ba duggaale fii waaye nag muy nettali beneen yonent alayhimu salaatu wassalaam mu ne kaddabat doo xam ne weddi woon nañ ko kom rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñii ñépp weddi woon nañ leen lu leen fi jiitu kon waa Makka defuñu rek lu dul topp tànki gaa yoo yële moo tax suñu boroom waxoon ca saar bañ gisoon atawaasaw be ne waa gaa ñoom xanaa dañ ko dénkante daal ñoom daal benn yonent du fi ñëw lu dul ñu ne saa saaxir la mooy njabarkat la te majnuun la te tamit li muy wax demewul noonu waa ñoom dañ koo dénkante ah ñoom atawaasaw be ndax ñoom dañu ko dénkante kon nag loolu la muy joxe beneen misaal mu ne kaddabat weddi woon na qawmu nuuhin waa kër yonent ba ñu naan nuux alayhi salaatu wassalaam al mursaliina way yónneen way yonent yama leen yónni woon nga ne waa Seydina Nuux kat daa ni dañ ne ma moom la njëkk a yónni ci nit ñi dañu naan la waaw loolu mooy yonent boo weddi rek yow mooy dangaa weddi ñépp moo tax loolu ku weddi woon yi ku ne woon gëm nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag moom Seydina Yusha ibn Nun non man gëw ma ko waa war nga ne boo Seydina Sulaymaan gëw ma ko léegi yow moom yéeféer nga ci saase même bu dee aj nga woor ga yaa ngi dem sax su guddi gu nekk nga fanaani bay fële baytul maqdis waaye nga fanaani fële ca jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow yéeféer nga ak luñ la man di wax mooy yow yéeféer nga bu yàgg ndax ku doon digg ñépp kon moo tax mu ne kaddabat weddi woon na qawmu nuuhin waa kër seydinaa nuux al mursaliina ñi nga xam ne ñoom lañ yónni woon alayhimu salaatu wassalaam id fàttalakul ba nga xam ne qaala la leen wax axuuhum seen mbokk ma ca deret nuuhun di seydinaa nuux alayhi salaam lan leen waxoon alaa tattaquun moo yéen lan moo leen teree ragal seen boroom tabaaraka wa taala moo lu leen teree génn ci seen bakkaar yi nii te dugg seen boroom tey ragal mbugalum mi nga xamante ni nii moom la dëkkoo ñépp ñoo xam ne dañu koy weddi inni man nuux mi kat alayhi salaam lakum ñeel naa leen rasuulun ndaw amiinun boo xam ne nag bu wóor laa ndax borom bi masula yónni ku wóorul ku wóorul moom manoo bokk ci amoo manoo am nubuwa manoo ko am moo tax ñoo ñi gën a wóor ñooy umanaullah ñooy ñi nga xam ne ñoom la boroom bi tabaraka wa taala wóolu ci jaam ñi kon nag fattaqullaha ragal leen seen boroom tabaraka wa taala wa ati'un waaye ragal yàlla goog manu la jaar lu ngeen jaar ci man ndax man la boole yéen maa leen di wan li nga xam ne moom lay xaar ci yéen waaye di leen wan di leen wax li nga xam ne moom lay bëgg du leen ci gis kon nag waatu yoon topp leen ma wa ma asalukum taman nuuxkat alayhi salaam laaju ma leen di alayhi ci lislaam gii ma leen di woo min ajrin laaju ma leen ci payoor in ajriya sama payoor illaa nekkul ala rab lu dul ala rabbil alamin lu dul ci boroom bindeef yi moom moo may fay de waxuma ne ku ñëw bala ngaa dugg si ñooy ci lislaam gii foog nga fay ma waaw ba pare dooru dugg man sama fay li ma ciy jëlee lii mooy képp kuy woote ci lislaam fekk sa xo sa bët bi sa xel sa xol bi yaa ngi ko daaj li ci poosu ñi nga xam ne ñoo lay topp na la leer ne mënoo leen a wax dëgg ndax lan mooy loolu noonu ngay xool loolu alal jooju mooy fëkk sa xol be sa lépp ba di nga gis ñu nekk ci caaxaan doo leen ko wax ndax ah moo fi indi millions yi ci ci suba kat moo fi def lii nga noppiwaale ko loolu la mooy ne loolu nit ki mu indi million mu indi dërëm wala mu indi xeer donju xeer ñoo war a ci moom bu dëgg ji jotee mu def lu dul noonu na ko laayu biire te du ci am dara lu ciy seet lu dul borom bi tabaraka wa taala ne laaju ma leen dara dee ak payoor man sama payoor maa ngi koy xaar ca borom ba nga xam ne mooy borom bi ndeef yi ne kon ragal leen yokku leen ragal seen borom wa ati'una te ngeen yokku maa topp man mii xaalu gaa yi na ko way anu'minu laka ne ko nag nuux non ñun c'est nan lañ lay gëmee wattaba'aka te ñi la topp yow gis nañ ne daal al-arzaluna ñoo ñi gën a doyee di daal gën a suufe daal ñi nga xamante ne nii ñoo gën a suufe ci suñu société bii daal mooy ñi nga xam ne amuñuy ndomb tànk dara ñoom daal ñooy ñi la topp daal ñun daal lool moo ñu ci déranger ndax tamit kilifa yu toll ni ñun buñ ñëwee gëm la war a toog ngay jàngal ñu toog ak ñi nga xam ne ñoom moom moo ñoom ay ay safara lañ quoi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñu suufe lañ amuñ yenn grade yi ñu am bokkuñu classe sociale daal lool daal moo ñu ci jaaxal nan lañ lay gëmee te ñu gën suufe daal di lay topp xaala mu ne leen wama ilmi moo man ana lan mooy sama xam-xam ci bi ma kaanu ci li nga xam ne ñoom nekk nañ ko yaamalu na di ko jëf mooy man man occupé wu ma borom bi gàll ma ñoom li ñuy def lim ma borom bi gàll mooy ma woo leen woo naa leen ñoom ñoo ma gëm man nag du leen du ngeen ñëw ne ma nañ fi jóge léegi ngir ngeen ñëw gëm loolu du ma leen ko wax ndax boroom bi gàlluma loolu man ñoom li ñuy jëf loolu seen borom la ci inxisaabuhum ñooñu ngeen naan dañoo boroom gàtt tubéy tubay yi borom bu bëyu woyof yi inxisaabuhum nekkul seenu seenuk saytuk seenuk atte illaa lu dul ala rabbil alamin ci borom bi nga xamante ne nii moom illaa ala rabbi boog lu dul ci sama borom moom moo leen di atte waaye man duma wooni ni ñu dugg ba pare manaan leen leen ne parce que kilifa yi dañu ma war a gëm law tash'uruna bu doon ne yéen ñii nekk ngeen ñoo xam ne ñuy yëg ngeen xam ngeen de wamaa anata déet man nuux bi taaridil mu'minin di dàq ñi nga xam ne ñoo ma jot a gëm mukk duma ko def xam nga waa Quraysh lu mel nii lañ doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinañu ko gis insha allah ci suuratul an'am in ana man mii nekku man man nuux illaa lu dul nadiirun xuppaatekat mubiinun bu leer